asalaamaaleykum soppay Dabakh groupe soppay Dabakh programme spécial gàmmu 2016 jaar jaaru seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam numéro 6 ak oustaz El Hadj Niang billahi min asaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafi almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa mbokki jullit yi mbokki lislaam ginnaaw biñ sante sunu boroom julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi leen di nuyu kenn ku ci ne ci turam ak santam ñu ngi leen di ziyaar di leen bala aq di leen balu aq di ñaan seeni boroom subxanahu wa taala mu bool ñu defal jàmm ñu ngi ñëwaat ngir ànd ak yéen ci jaar jaarub yenent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw biñ gisee ci waxtaan wi weesu naka la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee xadija mu nekk soxnaam bu ko defee mbokk yi tey seen waxtaan ak yéen dañ koy jëmale ci kër gi nga xamante ni ñoo gën a tedd ci kaw suuf di famille boo xamante ni famille bu mucc ayib la ñu xool famille ba eh, yan doom mooy ña nga xamante ni Xadija amoon na leen ak Yonent bi sallallahu alayhi wa kon moom Xadija amoon na ñeent doom yu jigéen ak eh, ñaar yu góor jigéen ñi ki ci féete woon mag moo doon Zeynab ki ci toppoon di ruqiya ñetteel bi moo doon ummu kulsuum ki ci gënoon a fare ndaw ci jigéen ñi moo doon faatima bu dee góor ñi ki ci gënoon a féete moo doon xaasim eh, ñaareel bi moo doon abdallahi kon ñii ñoo doon ñi nga xamante ni xadija amoon na leen ci biir kër yenent bi sallallahu alayhi wa waaye dañuy gis tamit ne yenent bi amoon na beneen doom bu ñuy wax ibrahim waaye nag mi ngi ko amoon ak beneen soxna yaayu Ibrahim moo doon Maria Maria nag euh, africaine la mi ngi bàyyeekoo Égypte gi nga xamante ni mi ngi ci Afrique waaye dañuy gis ne Zeynab mi nga xamante ni moom moo doon taawu Xadiija bu jigéen moom Zeynab amoon na borom kër bu ñuy wax Abul As nag du woon jullit yéeféer la woon moo tax biñ demee ba xare Badr bi yéeféer yi demee ngir jàmmaarlu ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ca xare ba abul as mi bokkoon na suñuy génnoon dem ngir jàmmaarlu ko yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi xare bi jeexee abul as mi nga xamante ni moo doon jëkkëru Zeynab dañ koo jàppoon mu bokk ci prisonniers yi waaye ña nga xamante ni jàppoon nañ leen yenent bi alayhi salaatu wasalaam dafa santaane woon képp koo xamante am nga loo fayee pour ñu mën lay bàyyi dangay fay waaye ku ko amul nag dañ lay boole fukki xale nga jàngal leen bay mën a liir mën a bind ñu soog lay libéré bi Zeynab déggee loolu boobu Zeynab mi ngi Makka baayam mi ngi Madina ci la Zeynab jëlee benn chaîne boo xamante ni yaayam Xadija moo ko bàyyil mu daal di koy yóbbante yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir yenent bi mën a libéré boroom këram abul as bi seen bi ak agsee ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yenent bi gis seen bi xelam dem ci xadija waaye noonu la yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee seen bi delloo ko doomam jii di zeynab waaye loolu tamit la libéré jëkkëram abul as bi libéré jëkkër ji nag yemul ci loolu waaye dafa taqali seen diggante ñoom ñaar ndax ginnaaw gi alxuraan dafa wàcc di tere jigéen bi nga xamante ne jullit la mayuñu ko muy sëy koo xamante ne du jullit ab yéefiir la fekk nag comme Abul As tuubul woon ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di teqalee seen diggante ñoom ñaar waaye biñ demee ba ab jamono Abul As dugg ci lislaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf leen a boolewaat euh, Zeynab continué sëyam ak Abul As moom Zeynab mi ngi génn àdduna ci atum juróom-ñett ci gàddaay gi mu ngi fi bàyyi benn doom bu ñuy wax umaama bu ñëwee ci ruqiya ruqiya moom it moo toppoon ci zeynab jëkkëram kuñ xam la ci lislaam jëkkëram mooy ka nga xamante ni malaayika yi dañ ko rusoon ndax euh, jikkoom yu rafet muy Ousmane ibnu Affan moom moo doon jëkkëru ruqiya euh, mbokki Ousmane ibnu Affan bi malaayika yi dañ ko rusoon ndax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mës nay nekk ci néegam bi mu toogee moom ak Aïcha Abu Bakr ñëw fëgg bi mu fëggee yenent bi ne ko bismillah mu dugg fekk nag wax nañ ne ci histoire jamono yooyu yenent bi mu ngi toog waaye am na luy feeñ ci tànk ya bi Abu Bakr ñëwee yenent bi defaru wut toog jàpp njàmburam ñu toog ba yàgg Omar ibn Khattab fëgg yenent bi ne ko bismillah Omar dugg yonent bi ni meloon rek la mel soppeekuwul benn yoon ñu toogaat ba mu yàgg Osmaan ñëw bi Osmaan fëggee yonent bi laajte ko kan la ñu ne ko Osmaan la mu jug defaru ba pare daal ne Osmaan aksil bi Osmaan duggee ñu toog di waxtaan ba seen heure dellu jot ñi dellu ah isa nag daal di ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj ko ne ko yow ngeen ji mbindéef damaa gis sam baay bi mu duggee defaru woo Omar ibnul Xattaab ñëw fëgg dugg defaru woo waaye bi Ousmane ñëwee fëgg bi nga xamee moom la nga jukk euh, sàngar sa tànk bi nga xamante ne mi ngi doon feeñ yenent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu Aïcha ne ko ndax Aïcha du ma rus koo xamante ni malaayika dañoo am kersa si moom dañ ko rus kon mbokk yi kii mooy Ousmane ibnu Affan mooy ka nga xamante moom la yent bi sallallahu alayhi wa sallam jëloon doomam bu ñuy wax ya mayoon ko ko waaye bi nga xamante ne ruqiya génn na àdduna mu ngi fi bàyyi benn doom bu ñuy wax abdallahi osmaan am tiis jaaxle lool ci gaañu ruqiya waaye bu ñëwee ci yent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ah man day ngoro bi doxal sama diggante yow dagg na ginnaaw ba nga xamante ne ruqiya génn na àdduna yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bul wax loolu jibril léegi la jóge ci man di ma xamal ne naa la jox rakkam umu kulsuum noonu mbokki la Usmaan jëlaate umu kulsuum mu nekkaat soxnaam waaye nag ci lislaam maye nañ ko boo jëlee mag mu génn àdduna may nañ la nga jël rakkam wala nga jël rakk ji mu génn àdduna may na la tamit nga jël magam waaye lislaam li muy tere mooy nga boole ñaar ñoo xamante ni ñoo bokk nga boole leen ci benn kër loolu dañ koy tere ndax boo demee ci sootu nisaa yi suñu boroom subhaanahu wa taala mi wax foofu naan wa an tajmau baynal uxtayni illa ma xat salaf kon nag lislaam dafay tere ñaar ñu bokk ndey ak baay mënuñoo bokk ci benn néegu sëy waaye dañuy gis ne kon Ousmane loolu tax ñu ko doon dàkkantale zone rëy ni muy borom ñaari leer ya ndax moo boole ñaari doomu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam buñ ñëwee ci Fatima moo doon caat ma moom it Fatima jëkkëram kenn du ko laaj ci lislaam moo doon jàmbaar waaye tamit boo demee ci wàllu xam-xam tamit mu amoon ci lu ci doy muy aliyin ibnu abi taalib moom aliyin bi nga xamante ni yenent bi sallallahu alayhi wa sallam jël na Fatima jox ko ko ali nekk ku ñàkk waaye Fatima xoolul ñàkk bi nga xamante ni moo nekkoon ci aliyin ñëw na ci biir kër aliyin sëyal ko sëy mucc ayib lépp luy liggéey ci kër gi moom Fatima mu ko doon liggéey mooy togg mooy fóot soxruwul mbindaan Fatima amoon na njaboot amoon na ku ñuy wax Xasan amoon na it ku ñuy wax Xuseyn amoon na Zeynab amoon na tamit ku ñuy wax Umm Kulsum waaye mbokk yi ñuy déglu dañuy gis ne mbooleem doomu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñëpp ñuy génn àdduna ci kanam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu des Fatima Fatima rek moom moo fekkee génn àdduna ngëndi mbindee sallallahu alayhi wa sallam moo tax bi nga xamante ni yenent bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi bëgg bàyyi àdduna ngir wuy ji suñu boroom daawoo Fatima ba Fatima ñëw mu dee ko bi mu ko deewee Fatima siggi di jooy ba yàgg yenent ko mu ñëwaat bi ko deewaatee Fatima siggi di reetaan ah isa mi ngi fa woon ci la jaaxlee daal di laaj faatima lu waral ngay jooy ba yàgg nga siggi di reetaan Fatima ne ko duma wax mukk secret bi nga xamante ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamal na ma ko waaye bi nga xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na àdduna ñi ci ab diir Fatima ñëw ci Aïcha ne ko bi ma sam bàyyi deewee ma sigg di jooy ndax maa xamaloon ne feebar bi ma nekk day ci laay wujjee suñu borom subhanahu wa taala looloo taxoon may jooy waaye bi ma deewaatee ma sigg di reetaan daf ma xamaloon ne ginnaaw su ma génnee àdduna euh, maak moom duñ sorante looloo taxoon mooy siggi di reetaan kon dañuy gis ne mbokk yi diggante Fatima ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam yàggut am na ñuy wax ne mi ngi toll rek si juróom-benn weer kon ñii ñooy doomu jigéen yi nga xamante ni Xadija amoon na leen dañuy teg fii kon seeni baaraam ba beneen yoon ñu ñëw xool njaboot yu góor ya wa ma kaana min fadlin fa min allah wa ma kaana min naqsin aw zalalin aw sahwin aw nisyaanin fa min yawmin saytaan wallahu wa rasuluhu minhu bara assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu